baax ngir ñun la la kooku dafa wéré di wala mu ne mana la la yàlla yi tabb yow mukk ku mel noonu kay borom pas-pas yu mel noonu mënoo julli ci seen gannaaw waaw waaw wala léeg-léeg mu nekk loo xam ne affaire par par loola parce jàkka yi ilimaanu ilimaanu bàyyi ba fi ne woon seen waa kër tout le temps ñooy nekk imaam te moo fi mag moo fi war a nekk mu nekk di damm ya faatiham leerul manuloo ghayril maghdubi na ghayril maghlubi te moo ko tey waaw ñu ne ma xawaay ghayril maghdubi mu ne eh waa yow nii laa kaa waxee nii laa ko fi teewoon kay ma te nii laa kaa waxee ku mel noonu amoo droit yow mu lay diine bu dee man nga bu kooku mënu la diine lu dul ku mel ni moom wala ku mu tàgg te bu dee moo ko tey moo day day loolu mooy ki nga xam ne moom noonu la mel fexe na essayé ba mais mënu koo dindi kooku waru la mën a mooy imaamatul axras wala ki nga xamante ni nii am njàngam leeru kooku ku mel ni moom lay jiite wala ku mu tàgg. mais bu dee na yow lu xam nga ne kii ab lam daala mooy njàngam soriwul am lu am soriwul day erreur yu mel noonu kooku warul di jiite nit ñi warul a jiite xam ne faatixaam leer na léegi rek imaginer kooku lañ lay wax ki nga xam ne moom dane maa ko tey moom man na ko man na ko régler man na dem travailler ba mën a wax ghayril maghdubi mais mu ne moom ay maamam nii lay fekk woon ñu koy wax xayril maxloo bi kon maxloo bi la wax moo tay kenn du ko jàngal nga xamante ne mooy xanaa boo xamul fan bu boobu alim yor kooku kooku moom de toute façon dafa rëy non seulement bu jullee julleem baaxul parce que moo ko tay parce que mën na régler Faatiha ji muy yàq te fonk li ci julli mu koy jànge noonu te moo ko tay te bàkkaar lay am saa su ne mu ngi déformer aayaay Alxuraan waaw voilà yooyu il faut que ça soit très ku mel noonu tey xam nga ne foofu moom mënoo jiite ginnaaw julli ci ginnaaw waaw mais koo xamante ne nii ay ay ay ay pas-pas ngeen kii ngeen am ay ay ay ay masala fiqh voilà waa ji moom nee na dafa gis ci borom xam-xam ñi nga xam nee nañ duñu xabdu comme li ëpp ci Maliki yi rahmatullah alayhi mu ñuy julli lu jël seen loxo di ko teg ci seen dënn loxo ndejoor day loxo càmmoñ bi di julli ñu bari ci ñoom mais Maliki bari na ñoo xam ne dañuy dañuy wàcc dañuy xabdu mais li ëpp li ci ñoom loolu man nag imam de man dootuma jiite parce que moom buy julli day wàcc loxom ci suuf loolu dañ naan la hé loolu wute yooyu teewul du dara wute yi ñuy wax mooy wute pat pat ak wute ki nga xam ne manu la jàng alquran bi di yàq faatiha bi kooku nag boo la mën la jiite mais bu lii waaw est-ce daa yàq daa bokk ci ponk julli wala dara am na ay boroom xam-xam yu mag yoo xam ne noonu lañ doon def te lépp dañ koo teg ci sunna façon gisin la waaw loolu manoo ci ne manoo ci ber sa ta sa sa sa sa sa sa jàkka fee wala man boo man imam bi sawaay buy ji buy julli fajar fii lay nekk di di di di di di kii quoi euh, di xunut kon man du ma jiite dañ naan la attention arrête laa wax yow gisoo xunut rek après imaamu Shafi'i kon yow bu ñëwoon du la jiite moom mi nga xam daa jàpp ne dafa dañ koy def ci julli fajar képp koo xam ne da koo fàtte ba defoo ko da nga koy sujjóotal sujjóotu sahwi kon yow imaamu Shafi'i bu dee pare nga ne imaamu Shafi'i rahimahullah bu fi newoon du kon mooy nga ne doo julli ci waaj te loolu xaw ma ban dox ban kannasu ban kiti kay na moo taxaw naan bu imaamu Shafi'i rahimahullah taxawoon fii du ma jiite waaw waaw yow mi naan it xam du ma jiite dama naan la yow kon el imaamu Ahmad imaamu Shafi'i imaam Abu Hanifa buñ taxawoon fii duñ la jiite ñoom danañ doon xam waaw yow mi naan ku xamdu ku ku xamduwul du ma jiite ah al imaam Ibn al-Qasim taalibe imaam Maalik bu mag boo bële kon yow bu taxawoon fii du la jiite mooy yoo xam ne yooyu xam nga xam nga ku xalaat tuuti di nga xam ne loolu moom kenn waxu waaw kon nag affaire yooyu lool kenn man see ber ay kiiwam waaye nag malheureusement <laughs> léegi da gis ixtilaafan kasiiran jooju yooyu yépp lay lëmbaale la yi pour du rien yu wute à force gars yi comme ay ennemis la ñuy mais nag. buñ dajee nii ci biti ñuy ñuy ñuy ku nekk di wane ne walla ñoo sopp keneen ci ñoo soppante alors lépp ce n'est une union de façade unité de façade la du dëgg de kenn gëm ko seen xol ya dencalante wuñ mbëggeel googu bala ko xam ñu wéet ñoomi neen li ñuy yàq ñeneen ñi da naan xanaa koy déedéet wal iyaadu billah waaw fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera wute ji mel ni tulleeg male taj waay yow kii bu tas pour un rien gaa yu wute waaw ah. gaa yu wute nekk ay firaq ay pàcc yu bari waaw Allahu akbar ñun de gis nañu wallahi ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam waaw kon nag façon wute yooyu ay wutey caaxaan la moo tax gars yi en borom daa wa innamal mu'minuna ikhwa dëgg-dëgg way ngëm yàlla yi ñooy ay mbokk fa aslihu bayna akhawaykum kon nag yéwénal leen te rafetal li nga xam ne mooy seen mbokkoo gi ñoom defuñu lool ñun mooy en parallèle la ñuy dund quoi xam nga kanam ñu ci doon wax ñi nga xam ne mariage boo xam ne couple bi en parallèle lañ nekk ci kër yi comme gis ñaar yi bi di jaar ñaar yoon du ñu mën a laalante daanaka du ñu laalante mukk ndax bu ñu laalantee tenant bi kilbite mooy ñu nekk ko daakot mais bokkuñu dara da koy gis ci suñu même ta wute boobu rien que ci cadre wolof mooy sénégalais yi ni ñu mel Sénégal noonu lañ mel fii mooy tax fu ñu da ngay gis yoo xamante ni wallahi man nañ ko bokk mais du ñu ko bokk mukk du ñu ko bokk mukk waaw du ñu ko bokk léegi gis nga bu dul doon jàkka yi ñu fekk moo jot fee am hatta julli iid bu ñu bàyyi woon wolof yi kese ñii am seen kër fee ñii am seen kër fee ku nekk nga tudde ko nam la neex ñee tudde ko kër sëriñ sàngam ñee tudde ko euh, zawiya wala leneen ak leneen gis nga <laughs> boo leen bàyyi woon jàkka yu amuloon boo mooy bu julli ay jotee kii day julli fee julli fee te ñoom ñoom ñoom ci seen bopp ñoo bokku dëkk <laughs> mais lu ñu bokk defandoo mbir xam daal li nga xam ne léeg-léeg dañ naan sax dañ koy defandoo ci koor gi ay def ay waxtaan yooyu même par par loo boobu dañ ko fay gis waaw mooy conférence yi bu nee nañ ne samedi bu nekk la <laughs> samedi bi nga xam ne dañ ne waa daayira sàngam ñoo am information bi seen biir kese lay law te kat affaire dañ ne ña ko jiite ña ña nga dañ ne dañoo fédéré ñëpp boo ñëpp ngir koor gi daay la yëpp bokkul affaire mais du demee noonu de wallahi du demee noonu buñ ne premier samedi waa yu sàngam la de gis nga ñoon boo mooywul ñoom rekk koy yëg ñeneen ko yëg wala ñeneen ñi ñu ko ñu yëg bu dul ñuy jéem a def ak façon diplomatie boobu quoi <laughs> di ñu xam Sénégal mburu faf ko fëriñ moom lañ indi fii waaw bu waa nangam yóbbu fa délégation ñoom it bu ñu xewlee ñu ñëw ñuy ñuy demalante waaw bu dul ñu ñuy sàmmonte lool ñeneen ñi du ñëw wala sax ñu bari si buñ ko yëg beneen samedi ba beneen daayira ba war a xew war war a xewle foofu te même bëri bi lañ koy defee ñeneen ña ñëwoon samedi bee passé presque gis deux pour cent bi un pour cent bi doo leen fa gis wu la. ci waxtaanu diine la ñuy def waaw da ngay gis loolu nga gis malgré loolu ñu ne dañuy def ant mbooloo mukk waaw te loolu noonu moom ngay dégg ci commission weer seentu weer yi ngay dégg Sénégal man je ne loin waaw li ma ci mën a wax mooy li ma ci dégg nii est-ce que loolu allahu taala alam ñenn ñi naan ñii dañuy bokk ci kuréel bi ci ci commission bi këru diine bu nekk lañ ñu indi leen fa ay représentants ñu indi waaye këru diine ñenn ñi ñoom dañoo am seen bos boo xam ne seen ville seen dëkkub sëriñ dañ fa am seen commission bopp boo xam ne à vrai ñoom la déglu waaye dégluwuñ commission nationale bi nga xam ne kat ndax délégué nañ fa dégager nañ fa ñoo xam ne ci ñoom la jóge ne nañ leen fa toogal nañ fa toogal xaalis sàngam waaye. bu ñu gisee weer wi commission boobu wax tax commission wu dëkku boobale ne dëkku diine gisuñu ñoom duñu dégg ñële kon loolu pour lan la mooy ay kii la la noonu quoi dañoo nekk noonu rek lëngoo nii mais laalantewuma comme raay bi ñooñu xam nga ne defuñu fa aslihu bayna akhawaykum waaw léegi nag am na ñoo xam ne am nañu raison ci li ñu ne ku leen sàngam moom bu ngeen ko loolu en lu tax mooy parce que waxtaanu ñoon affaire yi au début dañoo bëgg def loolu te tamit amul principe yoo xam ne xam nañ ne ñooy jullee loo ñooy woorandoo ñooy defaloo yenn yi waaye wute koor sax juuru koor yooyu loolu loolu doolu du ixtilaafam kasiira li ñeen ñu jàpp nga ñëw naan voilà heureusement cette année moom ñëpp montre que ma ne loolu wanewul wanewul loolu ah wanewul ne gaa yi ànd de mais Seydina Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma mais dem na Sham non euh, euh, Kurayb la yaayu Seydina Abdallah ibn Abbas yónni Uruba ba mu dem Sham fekk fa saxaaba yu bari ñoom Seydina Muawiya ñu gisoon weer yi ba mu ñëwee ñibbi ci Medina di ko wax Seydina Abdallah ibn Abbas moom dana ko ñun duñu wax ñun duñu kii heure boobu parce que ñun weer yi gisuñu ko woon heure mu ne ko mais doo doy loo gisu Muawiya mu ne si naa ko doy loo waaye c'est yonent ba ne saa saam nii lañu daan doon waa saam saaba ya fa ne jour bi ñu korite du jour boobu la waa mu la korite te yàqul nekk benn dara dane ah kay te mooy seen xalifa ak saxaaba yu baax ya fa xam nga imaamu Ibnu Kasiir waaw rahimahullah bi muy leeral ajub yonent bi alayhi salaatu salaam mu ngi doon leeral ci ban bés la yonent bi alayhi salaatu salaam génn Medina ak kañ la ak si Makka ak yooyu noonu mu ngi leeral daal ci biir loolu tax ñoo jóg leeraloon nañ ko ci siira bi wallaahi alhamdu wal minna kenn gis nga at moom yonent bi ay saab saab aj hajjatul islaam yi tar tari nga aj ko waa Medina ak waa Makka bokkuñu jour bi ñu tabaski waa Medinatu rasuulillah alayhi afdalu salaatu wa salaam saxaaba ya fa jour bi ñu tabaski ak jour bi ñu jàpp Arafat ak bés bi ko yore ci mari saa saa mi jóge Medina léegi fan yii dem Makka jour bi mu tabaski Makka ak jour bi mu Arafat Makka bokkul ak waa Medina ñoom bàyyi gannaaw jour bi bokkuñu ko est-ce que daa wane ne voilà comme ñeene ñoo wute yonent bi la ñuy wax de yonent bi mari saa saa moo fi ne waxuñu ay keneen moo fi ne jóge Medina dem Makka jour bi ñu tabaski bokkul ak jour bi waa Medina tabaski te foofu mooy dëkkam ta fala beel al imam al hafiz Imaduddin ibnu Kathir rahimahullah mu nga leeral affaire yooyu kon loolu wanewul ne wala ñoo woorandoo loolu day wane ne benn lañu loolu daa am lu muy sous-entendre mooy gars yi kon yeneen divisé bari naa ah. il suffit yu ndaw yi moom la ñuy kalaŋaati ngir wane ne voilà c'est ça l'unité <laughs> ça montre quelque chose <laughs> ça montre notre division wallah waaye montre wu mukk suñu unité waaw <laughs> kon ñu jàll waaye ñu jàll ñu jàll mu ne kon nag wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira kon nag fa alaykum bi sunnati kon nag maa ngi leen di dénk bu boobaa gis nga bu wute yi amee moom laa doon wax sànq ne la xam nañu ku nekk ci dëgg yonent bi saa ne lan la mu ne kuréel bii mucc mooy ñi nekk ci ma ana alayhi wa ashaabi li ma nekk man tay rasulullah ak saxaaba radiyallahu anhum loolu ku ci nekk ñoom ñooy kuréel bii mucc kon kon loolu xam nañ ko moo tax moo nañ gis nga bu wute yu bari yi amee il faut am loo xam ne moo ñuy moom moo ñuy départage waaw yeneen traité saa saa nag loolu la xamal mooy mu ne lan mooy lan fa alaykum bi sunnati téye leen ci sama mode de vie sama sunna waaw sama dundin wii ngeen ma gis ma ne ci bi teg ma topp leen loolu sama mode de vie bi topp leen loolu ña topp loolu ñoom ñooy nekk ci dëgg ci booba ñoom ñooy nekk ci dëgg fa alaykum bi sunnati kon nag maa leen di dénk man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sama sunna wa sunnatul xulafaa ar-raashidiin an-nahdiyyiin maa ngi leen di dénk sunnaay xulafaa ar-raashidiin ñu gindi ñu borom bi gide gindi leen ñoon ñooy ña ñooy Seydina Abu Bakr Seydina Umar wa Seydina Usmaan ah wa Ali radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum waaw loolu nan lañ ko xamee yonent bi alayhi salaam ci xadiis sayna Safina radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bay saa saam nee na alxilaafatu ba'di thalaathuun thalaathuuna sana thumma yakuunu mulkan mu ne gis nga xilaafa gi sama ginnaaw trente ans la ginnaaw gi am nguur a fi nekk waaw ndax boo compter ak yi Seydina Abu Bakar nekk xalifa nga plus ci ak yi Seydina Umar ibn al-Khattab nekk xalifa nga plus ci ak yi Seydina Abu euh, Usman nekk xalifa nga plus ci Seydina Usman day mat trente ak quelques yu yu tuuti yi Seydina al-Hasan nekk boo compter quatre yooyu ma la wax Seydina Abu Bakar ba Seydina Ali day wax trente ans mu ne salaasuun waaw waaw te xadis boobu qad saxahahu al imaam Ahmad ibnu Muhammad radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu waaw moo tax yonent may saar saam doon wax ne iqtadu wal hadiisu qad rawaahu al-Buxaari rahimahullahu ta'aala mu ne iqtadu billadayni min ba'di Abu Bakr wa Umar waaw mu doon wax ne dee leen roy ci ñaar ñi nga xam ne ñooy ñëw sama gannaaw di Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar waaw ci riwaay imaamul Buxaari imaam Tirmidi mu gën ko leeral mu teg ci ne ah wa tamassaku bi ahdi Ammar wa ma haddathakum bihi ibn Mas'ud fa saddiquhu waaw waaw ci beneen riwaaya fa tamassaku bi ahdi ummi Abd wahtadu bi ahdi Ammar Allah yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne roy leen ci ñaar ñi ñëw sama gannaaw Abu Bakr wa Umar moo tax keroog ndaw sax wal xadiisu fii al-Buxaari rahimahullah dane ndaw si daa ñëw ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne yonent bi am lu mu ko laaj yonent bi salaam ne ko ñëwal ëllëg ñëwal at mii di ñëw mu ne ko mais bu ma la fekkul nag mu ne ko boo ma fekkul fàtte Abaa Bakr boo ma ñëwee ndaw si ka annahu yuriidu yaani al-mawt saa woo jigéen bi dafa ñëw laaj yonent bi alayhi salaatu salaam yonent bi alayhi salaatu ko baal ndaw si na ko waaye yonent bay saa saa bu ma fi ñëwaatee fekkuma la fi nag mooy ndaw si mu ngi junj mais bu ma ñëwee fekk nga faatu na yonent bay saa saa ne ko fekkul faat ci Abubakar boo boo fekkul demal ci Abubakar Allah mooy man bu ma fi newul gisatu ngeen ma fii ci kaw su ki ma fi représenté mooy Abubakar mu ne kon iqtadu billadhayni min ba'di roy leen ñaar ñi ñëw sama gannaaw Abubakar wa Umar Seydina Abu Bakr Seydina Umar wa tamassaku bi ahdi Ammar mooy leen téere ci pacte Seydina Ammar waaw waaw moo tax Seydina Aysa ne Ammar moom waaw comme li Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam meloon loolu la ko loolu la ko wàll loolu la ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wàll seen marché ne moom duñ ko tàngaloo diggante lenn rek loolu la gën a ah gën a yomb la gën a mëdd la gën a mëdd lay tànn moom Ammaar waaw kon nag mu ne kon nag roy leen ci ko te lépp lu la Ibn Mas'ud daal di nettali na ngeen ko dëggal ibn Umm Abd radiyallahu anha kon nag mu ngi noonu ah kon al-khulafa kon nag jàpp leen te la wax mooy ar-rashidin dañoo jub dañoo gindeeku almahdiyiin borom bee leen gindi parce que bu gindeekul mënoo gindi nit ñi ñoo ñooy mat njiit waaw mais njiit yoo xam ne moo gën a réer <laughs> kooku bu jiitee rek taa xob waaw kon nag mu na kon <coughs> na nag da ngay gis ñu ngi boole Seydina Abdallah ci Umar ibn Abdul parce que dafa ñëw seen gannaaw même bu dee jegewu rek waaye jaar fañ jaaroon moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, di ko boole ci loolu le waaw waaw ah. léegi nag mu ne aleykum kon bi sunnati wa sunnati al-khulafa mooy sunnatu al sunna yonent bi saa saa xam nañ ko ñu ne mooy li li yonent bi saa saa xam-xam ñu ne mooy yonent bi day feddali ne ñoom bu ñëwee sama gannaaw du ñu topp lu dul ci ne woon loolu est loolu ah, mais am ñu ne dëgg la loolu la waaye mooy ne ñoom lépp loo xam ne naaji la lu bees la loo xam ne dafa wàcc xew-xew bu bees bu ñëwee lañ àtte ñoom du ñu ko jëlee lu dul ci sunna yonent bi saa salaam li ñu ci xam te bi ñu leen xam ndax ñooy a'lamu saxaaba moo tax borom xam-xam yi wute bi ñuy wute est-ce que xulafaa raashidun saxaaba yi ñoo gis seen wax bu ñu wutee dañuy xool bu fi xulafaa raashidun bu dee ñoo am benn wax saxaaba yépp wax lu contraire ñoom seen wax lañuy ñuy waaw. bu saxaaba yëpp waxee lu contraire Seydina Abu Bakr ak Seydina Umar wax ñoom la ñuy jàpp moo tax ñenn ñi ne am na xam rawatina surtout boo gisee surtout actes yu bees yi affaires yu bees yi ndax Seydina Siddiq affaire dafa gaaw après rawatina Seydina Umar wa Ali anhuma bu ñoom seen kaw moo féete kaw waxu keneen bu wuuteeg ñoom ñeneen ñi ci suuf mooy daal xulafaa ur-rashidun al-Mahdi yoon am ñu ne mooy la seeni àtte bu ñu ko jële lu dul ci li nga xam ne mooy ci àtte yonent ma lay saa saam lañ koy tibbe waaw ci lañ koy tibbe mooy ne ñoom seen àtte yooyu lépp la moo tax Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu créé diiwaan xam nga diiwaan amul woon foo xam ne ay registre lañ yoo xam ne dañuy recenser waa dëkk bi yonent bi saa saa def woon loolu nga xam ne ku nekk nga am ci alal yi ñëw ci bi ñu la koy def registre moo tax hadith Seydina Ka'b ibn Malik bi ñu gisoon njàll benn téere bi mu naan te jamono doon diiwaan amul ku bëggoon a bañ a ñëw xare da ngay fondre ci maas bi rek bañ a ñëw ñu jàpp ne di mu ñëwul Seydina Umar radiyallahu ta'ala anhu moo ko créé moom moo ko indi mu nekk loo xam ne sunna la waaw allahu akbar waaye bokk na ñoom ci li ñu def mooy jam'ul mushaf dajale alquran jamonoy as-Siddiq ci xalaatu Seydina Umar ibn al-Khattab te Yonent bi alayhi salaatu salaam masu koo def loolu sunna la sunnatul xulafaa ar-raashidiin te loolu dafa bokk ci yi nga xamante ne nii moo tax Yonent bi alayhi salaatu salaam teg ci lan ne. ñu ñëw addu alayha bin nawajis mooy leen ci ngànte leen sunna sunna muy sunna xulafaa ar-raashidun ak seen bëñ ci biir waaw am ñu ne mooy bëñ yi rek mais yi boo xëcc muy wadd yi ci kanam muy muy muy mais yi ca biir bala koo nite romb dina wala traverser bâche bu ñu naan tuñ bu rëccee ko bëñ mi njëkk bala moo dugal di foq ci sa sa dëgg nga matt loxo ya waaw yéen ñi loxo ba mu ñor xaj ma mel ni doom kaasul na kóol waaw bala moo àgg ca biir ndax loolu mooy lu ñor da ñor mooy sa mooy mooy sa capital mooy sa lépp sunna dundu ñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam saxaabaam yu mag yi waaw waaw ndax lu tax ndax yeneen tubaab saab saab lañu waxoon ci arbaina yi xam na ne ku yor loolu gaa yi dinañ la baaje dinañ la baaje ngir nga bàyyi sa diine waaw saa waay xam nga seen kër daa taa nag yéréen yi manu ko waaw saa waay sikki moom bii moom itam moo dëgg lu ngay da mooy loolu façon baaje yi la waaw saa waay dem jàkkaam yi nag daa bari mais affaire yi ci mbiri la bokk tamit yu mel noonu yi la moo ci ne ndax dañ lay baaje moo tax mu ne matt leen ko foo xam ne baaje du ko dindi addu alayha bin nawajiz waaw bokk na ci sunnaay xulafa'ur rashidun ñaareelu nodd mooy nodd bu njëkk bi di sayyidina Usman ibn Affan indi woon ci az-Zawra waaw radiyallahu ta'ala anhu wa ardahum nga xam ne Seydina Ali radiyallahu dafa ñëw ginnaaw neewulee eh, nañ dindi nodd boobu da koo saxal waaw xam nga temps yore trois cent cent benn nodd kese lañ doon nodd ñu ñëwee ñu nodd mais Seydina Usman dafa wa nodd avant ngir njëkk nit ñi waaw loolu. ku xamul dara moo naan lii bi daal lii baaxul bi naa la lii noonu lii amul woon yonent bi alayhi salaam naan ko nooy def ak bi sunnati wa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin ah ah kon nag mu ngi noonu mu ngi noonu léegi nag mu ne wa iyyakum wa muhdathatil umur wa iyyakum te nag maa ngi leen di moytandiku loo wa muhdathatil umur yi nga xam ne dañ koo sos ci diine ndax fa inna kulla bid'atin dalala lépp lu ñu sos ci diine rek ak cànkute la muhdath mooy loo xam ne dañ koo sos dañ koo créer waaw waaw lu ñu créé loolu mooy muhdath mu ngi noonu mooy euh, waxu la comme que ne muhdathatul umur mooy lépp lu ñu sos fu nekk walla ba nga naan walla gaa yi liñ génnee boros a ah, naa kon lool ci muhdathatul umur la bokk wa te yonente bay saa saa waxoon na wa iyyaakum wa muhdathatul umur maa ngi leen di moyta nda ko yi nga xam ne moom la ñuy sos ci mbir yi ah, sos yi ñuy sos ci mbir yi non kon nag brosse à dents déedéet nañuy jàpp ci soccu waaye it ay kii avion bi ñu ko génnee di dem Makka di jël avion déedéet yonente balay saa saa waxoon nañ wa iyyaakum wa muhdathatul umur ah waaw oto yi wa muhdathaatul umuur sa waay yonent ba lay saar saab waxoon nañu nañu moytu wa muhdathaatul umuur dañ naan la déedéet muhdathaatul umuur yi nga xamante ne ci wàllu diine la wàllu diine kon nag mu ngi noonu kon yonent ba lay saar saab ni ñu moytu la kuloo bidaa moo tax al imam ibn Rajab al-Hanbali rahmatullah mu ne fa inna kulla bid'atin dalaala tahdhirun lil umma min ittiba'i al umur al muhdatha al mubtadi'a waaw mooy ne ak moytandikuloo bu ñu borom bi di moytandikuloo yonente bi alayhi salaatu salaam xeetam ñuy topp mbir yi nga xam ne dañ koo sos dañ koo créer dañ koo innover ci wàllu dund yàlla ak jëm ak dëfe waaw moo tax léegi lan mooy bilan moo dafaatul umur mooy lan mu ne al imaam al haafiz ibn Rajab al Hanbali wal muraadu bil bid'ati ma uhdisa mimma la asla lahu fi shari'ati yadullu alayhi wa amma ma kaana lahu aslun min ash-shar'i yadullu alayhi fa laysa bi bid'atin shar'an wa in kaana bid'atan lughatan mu ne wal muraadu bil bida li nga xam ne nag moom lañ jublu ci bida ji yonent bi alayhi salaatu salaam di wax fii nag ginnaaw bi ma leen ne mooy tëddaku la yonent bi alayhi salaatu alhamdulilah bi mooy tëddaku loo xeetam ci ñuy tàbbi ci bida yi waaw ci ñuy tàbbi ci li nga xam ne mooy bida waaw mu ne wal muraadu bil bidaati nag li nga xam ne nag moom lañu jublu ci bida mu ne maa uhdisa mimma la asla lahu mooy li nga xam ne lépp loo xam ne dañ koo sos ci diine mimma mu bokk la nga xam ne la asla lahu amul cosaan ñeel ko fi shari'ati ci shari'a bi yadullu alayhi bu koy tegtale wa amma ma kaana lahu aslun fi min ash-shar'i gàttaa loo xam ne am na cosaan ci diine jëf yoo xam ne dëgg la gisuñu woon yonent bay saasaam bi ko defe waaye bi ñu ko waree gis nañ ne am na cosaan lu mel nii lu yonent bay saasaam doon def wala lu koy dëgëral ci alxuraan ak sunna mu ne kanta bu dee loolu moom bu dee loolu la yadu loole fa laysa bi bid'atin shar'a loolu du bid'a ci sharia wa in kaana bid'atan lugha mais bu dee ci lugha moom ci langue bid'a la parce que lu bees la lu waaji def waaye dafa am cosaan ci diine waaw waaw kon loolu moo tax al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ci sharh sahih imaamu Muslim ibn al-Hajjaj bi muy sara hadith Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma muy hadith bi nga xamante ne nii Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dane man yahdihi Allahu mooy xutbaan yi mu ko doon commencé fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa xayrul hadiisi kitaabullah ah fa inna xayral hadiisi kitaabullah wa xayrul hudaa am na dañ koy lii am na hudaa riwaayu hudaa am na hadi wa xayrul comme ni ko surah yi ku mel ni ñoom imaam an-Nawawi al imaam al-Qaadi Iyaad rahimahumullah daal di leeral wa xayrul hudaa hudaa Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalah yeneen tubaab yi saa bu doon xutba léeg-léeg moom lañ naan xut xutbatul xaaja waaw hadis bii lañ doon bëgg a sànq surtout jàllbeen bi ci commencé bu doon xutba kaana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha xataba ihmarrat aynaahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaysh yaqulu sabbahakum wa massaakum waaye loolu sànq dañ ko bëggoon a kii nee ñu ne moom finalement jarul kon hadith bi lim naan fa inna xayral hadith li gën ca waxtaan kitaabullah am lu ñuy jàng ak nettali mooy téere bi yàlla bi wa xayrul huda li gën ci njub waaye wa xayrul hadi mooy ndundin huda muhammad mooy njubut sayyidina muhammad ji mu fi andi sallallahu alayhi wa sallam wa sharrul umur li gën li yées ci mbiri muhdathatuha mooy yi ñu sos ci diine wa kullu bid'atin dalaala te nag bid'a bu nekk ak sànkute la al imaamu an-Nawawi rahimahullahu ta'ala waaw bi nga xamante ne nii ci lay sharh hadith boobu nga xam ne al imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala mu ngi ko di ci kitaabul jumu'a baabu bi shurah yi def wala baabu taxfiifu salaati wal xutba bi muy sara loolu moom al imaamu an-Nawawi Yahya ibn Sharaf an-Nawawi mu ne qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa kullu bid'atin dalaala boobu yeneen sooy saasaam ne bid'a gu nekk dalaala ak cànkute la mu ne haadaa aamun maxsuus mu ne lii kaddu gi aam la